rahimahullah def fadlu saaqil bahaa'im al muhtaram wa it'amiha xam nga eh, imam muslim wax naa deful buntu yi kitaabu salaam la def eh, eh, ñoom imam an-Nawawi rahimahullah def fadlu ngëneelu saaqil bahaa'im mooy di nandal bàyyi may al yi nga xam ne dañ leen a wormaal wa it'amiha ak di leen jox ñu lekk parce que da xam ne ci l'islam dafa am bàyyi ma yoo xam ne dañ leen a wormaal ak yoo xam ne wormaaluñ leen waaw yi ñu wormaalul mooy lan mooy bépp bàyyi ma boo xam ne dañoo digle ñu sharia moo digle ñu faat ko ne ma waaw ah loolu na waaw xamsun fawaasiqu yuqtalna fil hilli wal haram hadith boo nekk ci saxiixay borom <laughs> umdatul ahkam saraa na ko saraa bu am solo fab maa baram Umdatul Ahkam euh, sharih Umdatul Ahkam muy euh, Ibn Daqiq al-Id voilà <laughs> rahimahullah mooy euh, yonent may saa saam dana juróoma ngi moom fawaasit ay génn topp lañ ci animaux yi yuqtal na dees na leen faat fil hilli wal xaram moo xam en dehors de la Mecque wala xaramul makki fi nga xam ne dañuy aay ku ko rëbb sanctuaire la mooy dinañ leen rey en dinañ leen rey tamit foofu même foofu dañ faa tere ñuy rëbb waaye yu mel noonu ak rey bi ay bàyyi ba mais yii moom ku ko fa gis man nga koo rey mu tudd du mu tudd ci ah al aqrabu ñoom jiit moo tax jiit bokkul ci animal yi nga xam ne dañ koo dañ ko ormal ndax day lore waaw xam nga jiit day lore scorpion waaw al aqrabu ci al kalbul aqur xaj bi nga xam ne day karaate mooy xaj bi nga xam ne moom du xaju normal comme bi waa ji gis xam nga waa ji bi moom xaj buy karaate la gis xaj bi ni koy songu mooy xaj yooyu nga xam ne ay mët surtout bu nekkee mët nekk mbooloo ñoo gën a dangereux waaw ñun ñu doon gub ci àll bi bés boo nee tël ba dajeeg ñoom tey nga dee ñoom <laughs> ñoom dañ lay soxandoo saax saaxee la lañ lay def waaw moo tax tey borom bi rek wallahi borom bi rek ka doon sàmm ba léegi mooy sàmm yow mi nekk tamit ci bunker ay militaire ti wër la di la di la surveiller borom bee la sàmm wax waaw soo ko përe daa gën a vulnérable bi noonu sa waay yow taw ak ñenn ñi ngi say morom. waaw nekk ci suuna si di di di di di di kiiw dugub yi sut la wallaay man ngay jékki rek daal di dajeeku xaj xaj yu garaaw yooyu dañ mais dañ ngay sax saaxee ci saasi loolu mooy alkalbul aqur bii karaate boobu bokk na ci waaw ak alfaratu mooy kaña waaw kaña yooyu dañ koy faat moo tax kaña kenn du ko lekk waaw mbaa du kaw nga da ngaa bokkoon ci ñuy lekk kaña kaña kenn du ko lekk parce que dañoo digle ku ko faat loolu mooy wane ni kenn du ko lekk ñoom kaña ñoom jinax ah yooyu kenn du ko lekk waaw ak alxida atu mooy ab charognard la picc la boo xam ne tan walla tan yoo xam ne moom li muy dundee mooy bu gaynde yi jàppee dara ba kii moom loolu lay lekk te tamit moom Euh, euh, euh, day day day day day këf fuut yi ganaar yeeg yooyu même sax njombor yi xam nga yéen gis yenn documentaire yu wane la ngandum picc la moo xam ne dangay ngay gis mu gis ay njombor yu bari waaw comme que naawkat la day naaw rek piqué gis nga moo raw avion yi xam avion yi moom la moom moom la ñuy imité day kii rek piqué rek këf rek yëkkati jàpp kii yi kay griffe yi loolu noonu <laughs> bokku ci la voilà mooy yooyu noonu bi ñu waxtaan moo tax yore may saab saab doon tere ñu lekk loo xam ne daa am zaatu maxlab ah loo xam ne day am ay gris comme ay gayndeek yooyu yooyu yit kenn du leen lekk waaw dafa tere ku ko lekk en li ñu doon wax euh, waxu euh, mooy yi ñu xaraamal yi nga xam ne ormaaluñ leen mooy yu man noonu waaw yi nga xam ne sharia ci boppam moo digle ne faat leen leen kon loolu ak alxayatu jaan waaw sauf que waa Medina nag yeneen traité saa saa mu leen doon wax euh, jaan yi bu leen ñëw rek rey daa am ay ay ay jinne quoi <laughs> yu fa dëkkoon <laughs> waaw <laughs> moo tax saxaaba ba nga xam ne radiyallahu anhu dafa dafa dafa dafa dafa demoon xare ñëw ñibbisi gis soxnaam ci buntu kër gi mu ngi mer bu futt waaw ndax mooy. sama sama sama awra génn na loo waaw ki nga xam ne dañ ma koo muurloo ma war koo toppatoo mu war a nekk ma daal du koy ma koy toppatoo du ko surveiller waaw ba leneen du waru tegu ci bët bu bu ko dagarul waru koo xool génn na mu mer mu ñëw soxnaam na ko bul ah na ko bul ma naa de xoolal duggal nga xool ci biir kër gi mu dugg gis ngandum ñàngoor googu waaw mu xam ne ah kon jaan bii wa tax ci kii wam génn soxnaam si génn mi mais naka la jël xeej bi jam ko ko mais moom moom jaan bi xamuñ ku ci dëkk faatu naka la ko jam moom ci saasa bu faatu wax ko yonent bi saa mu ne leen dëkk bii daa am ñu ween ñu fi dëkk ñu fi dëkkoon mu ne jaan yooyu bu ngeen ñëwatee fi gis yooyu mooy jox bu leen ñëw rek rey leen wax leen leen ngir ñu génn ko wax bu ñu defee baax na ndax bu dee ñoom lañ bu dee yeneen dinañ dem waaye buñ demul bu boobaa walla ngeen door leen a sakkal pexe mais bul ñëw rek pat ndax man nga cee tombé boo xam ne du jaanu ordinaire <laughs> ah waaw nag Medina laa ci xam waaw xadiis yi ci wér <laughs> waaw dama ne nag amul feneen waaye daal <laughs> mu ngi noonu. mooy alxayatul fila loolu la naan loolu moo tax boroom xam-xam yi di tudd naan naan animal bi nga xam ne moom la ñuy def lii mooy bi nga xam ne moxtaram te da ngay gis ne kalbu yëpp du du kilaab yëpp waaw parce que am nay jamono mais loolu sax taxuñu woon a jóg parce que affaire bay gën a kii <laughs> non non noonu euh, pour affaire xaj yi laa bëggoon a wax hein <laughs> Euh, am parce que am ay jamono bon nañ ko wax ak jàll yonent la saa saa doon ñu faat xaj yi après mu ne leen déedéet yéen sax ana lan bàyyi leen leen voilà voilà léegi euh, mais xaj bi nga ne day karaté boobu la al al mooy al al pas di def karaté ka <laughs> le président Ndiaye <laughs> Babacar ne <laughs> mu ne woon moom bu doon mësa saabu wax loolu radiyallahu anhu xaj xaj xaj buy karaté moom moom moom moom moom li muy xalaat mooy karaté lay njëkk la xel mi njëkk dem quoi comme karaté ka <laughs> xaj buy karaté ka <laughs> ah mooy buy kare di kar nit ñi di xamp seen yeel yi di leen sonal voilà kon euh, façon yooyu comme que daa wax ñu rey leen loolu moo tax boroom xam-xam yi naan yooyu bokkul ci yi ñuy wax fii kulli zaati kabidin rabbin rabbatin ajr ñoom bokkuñu ci voilà. kon nag kon xam nga affaire bi kon bépp boo xam dañoo digle ñu faat ko bépp animal moom bokkul ci parce li muy gaañ la xam nga jiit doo ñëw ñu naan la walla léegi tegal ko fii muy naan ak ah bàyyil ba mu du tey nga dee de <laughs> kon nag su ma ngi noonu <laughs> waaw kantaa yeneen yi nag waa bu boobaa yooyu moom man nga leen a euh, defal loolu voilà ngi noonu léegi moo xam yaa comme li ma waxoon yaa ko moom keneen a ko moom wala muy domestique wala mu ñàkk a nekk domestique ci kaw mais bu dee bu ñuy rëbb la loolu bu dee jamono bi ñu koy rëbb loolu mooy aar ah yow borom bi moo la naganal loolu man nga koo rëbb waaye bu dee da koo romb noonu yow rëbboo defoo dara gis ne sol lool kii nga nga nga nga dimbali ko waaw moo tax li gars yi di def ci parc yi parc leen fenn utal leen parc loolu dafa am solo waaw. di leen faj di leen toppatoo loolu dafa am solo loolu du du du l'islam tere ah waaw nga xam ne léeg-léeg am virus bu ba xew wala ñuy jël ci sànn euh, euh, euh, bari GPS teg leen ko ngir xam fan la ñuy kii ngir mën a am seen rotation ak yu waaye di leen faj bu leen yenn di kii leen ñu leen di jàmm yenn piqûre à distance ñu day ñu dal rek daal di dugg bu ko defee mu mu mu vacciner leen loolu dafa am solo. voilà yooyu yëpp yiw googu noonu yonent bay saasaam nee na yii loolu rek jekk ko ngay def yow dañ ci yam pay en tant que jullit voilà fi kulli kabidin ratbatin ajr moo tax war nañu seetaat suñu bopp quoi waaw waaw tey borom bi bi naan arrahimuuna yonent bay saasaam yarhamuhumur man fil ard yarhamukum man fis samaa waxul woon nit ah. ay yërëmaate koon yi ña ngi yërëmaate kaay ñi yërëmaate yarhamuhumur rahman borom bi nga xam ne moo fees dell la yërmande dina leen yërëm kon nag yërëm leen man nga xam ne ñoo nekk ci suuf si te man fil ardi du nit ñi kese bàyyi ma lépp amal yërmande ci ñoom boo ko defee yarhamkum dina leen yërëm man fi sama borom bi leen féete yépp kaw taala ta ta ta yéegut waaw kon nag jubut jooju nga xam ne. noonu lañ mel ba pare buñ gisee nag tubaab yi di toppatoo yooyu utal leen sax ay yu ngeen di faje da ngay gis fii foofu ay ci cabinet vétérinaire yi ah, yoo xamante ne am na réew ma bien sûr am na yaa des vétérinaires <laughs> docteur Ka <laughs> Ka vétérinaire waaw fële ca poste caaro ca ca ca marché caaro yi ndeysaan gi ah yàlla na ko yàlla jàppale waaw yooyu dafa am solo. waaw di di ut ay cabinet vétérinaire yoo xamante ne ngir toppatoo xar yeeg bëy yeeg yu mel noonu muus yeeg ak xaj yi nga xamante ne nii borom bi daa leena may ngeen man koo yor comme sàmmkat bi rëbbkat bi ah borom jur yeeg ñoon wala daw waa yi nga xam ne naw bu ayant la waaw moom du gis wala moom moom xaj bee koy dimbali moom moo koy moo koy yóbbu moo koy doxali ci wam ci lay ànd ci bi moom lay téye buy génn ci yooyu mu koy wommat yooyu il faut ñu utal leen foo xam ne dañ leen di faj waaw mais buñ ci def dara buñ jëlee tubaab yi jëlee tubaab daal moo xam yéen ma de yow aarum yow yow yow xam nga ne toskare ñeel na la parce que réer sa diine xamoo ci dara waaw daan ñoo am yërmande yow ah da ngaa foog ne lii kañ la koy retrait saa saa wax boobu da ngaa ah fii kulli fii kulli kabidin ratbatin ajr waaw bépp res wu tooy wone bàyyi ma bu ne boo ko boo ci defalee yiiw am nga ca boo ko defalee eh, lu baax am nga eh, ñekk am nga ci yiw borom bi dala ciy fay waaw. xoolal imaamu Shaafi'i rahimahullah lim def sol yéene bu rafet. bu muy boo xam ne bu bees tàq <laughs> di jàpp muus mi jóge neex quoi daal di xam nga comme que affaire bi daa nooy ta neex yére bi <laughs> xam nga muus daa bëggul féex waaw daal di ñëw rek mu xaw a yor kii bi ni mu tooge noonu muus mi ñëw <laughs> tëdd ci yére bi commencé cee lemu tëdd ma jàpp lee tam quoi imaamu Shafi'i jàpp ba pare radiyallahu anhu xool gis muus mi mu ngi ci kaw yére bi moom tëdd na jàpp na leesam xoolal ñun imaginer doon bi i eh, way tax di muus mi kena def nii ah muus mii man bu ma moytuwul sama jën yëpp wa muus yi dina mën a lekk suñu jën yi c'est normal parce que leen jox dara mais amuñu lekk nga duggi bàyyi jër ni ci ci ci ci ci ci wàñ nu muy def mais da koy lekk kay bu ko lekkul nu muy def dangaa bëgg mu dee ak parce que yaa ko moom yaa moom jël da koy jël gis nga muus yi ñuy dox di leen toppatoo di leen dox lekk fenn nañ dul def noonu bu ñu fekk nduggu jën wi ñu jël ñu jël yamooy bi dem mukk waaw daanaka sax kenn ñu surveiller la ci janax yi bu ñu naree jege ñu dàq leen parce dañ leen a toppatoo mais yow defoo ci dara pour yow muus mi bu ki daq leen mu génn moom nii ay daq leen tout le temps loolu de <laughs> léegi moom muy génn kese te kenn du ko du ngeen yekk ba am lu ngeen tegal ne lii nañ ko tegal fii bu muus mi ñëwee mais muus mi lan ngeen bëgg muy luxus daal di xew di di di suur noonu non du fen ci yi ngeen am ci kër gi moom la yekk waaw waaw su imaamu Shaafi'i rahimahullah mais noonu la fa bàyyee yére bi summi ko ndànk ko ñoom doon ñoo sol leen yére mooy benn burda la bu mu teg kaw li mu sol lu rafet waaw muus mi ñëw mu jàpp ba pare tourné gis muus mi ni dem yoonam bàyyi ko Allahu akbar imagine nga yoon kan jëriñ muus mi mu yàgg niroon ñu yàqu nga naan la <laughs> xoolal Seydina Abu Qatada al-Harith ibn Rabi' al-Ansari radiyallahu anhu taalibe la Yonent mooy farisu rasulillah boo déggee ñu naan farisu rasulillah le cavalier du prophète sallallahu alayhi wasallam mooy Abu Qatada al-Harith ibn Rabi' ibn Baldama al-Ansari anhu <laughs> waaw ñëw kër këram fekk fa euh, kii bi soxnaay doom ji mu war a jàpp ne ko alma ndox ma jàpp <laughs> mu andil ko ndoxum jàpp mi mu teg dem bay jàpp rek muus mi ñëw mu gis ne muus mi daa mar mu dékkal ko kii bi récipient bi boolu ndox bi muus mi di naan mu toog rek di ko xool muus mi di naan <laughs> muus mi naan ba màndi mu bàyyi mu ngi seetlu ne <laughs> Euh, soxnaay doomam ji mu ngi toog ne di ko xool daa jaaxle ci affaire bi quoi ne ko atajabiina yabnata axi <laughs> mu ne ko ndax da ngaa jaaxle ci li def yow sama doomu su <laughs> mu ne ko waaw mu ne ko yeneen tubaab yi saa saa moo ne. moom nekkul euh, li muy li muy jox ndox mi muus mi naan looloo ko jaaxal déedéet moom comme que day waaye jàpp te jàppagul pour moom muus mi bu naanee ci ci ci ci ndox mi sobeel na ko moom lool ndaw si looloo ko jaaxal quoi mais sama goro bi lu mu nar def ni après ñu jàppaat ci ndox mi te jox na muus mi moom jàppul ba pare sax mais après mu jox ndox mi muus mi mais mu jàpp mu naan bàyyi muus mi mu naan ba pare mu nar a commencer jàpp. looloo ko jaaxal mais du ñoom ñoom ñoom la yeneen traité sans sable yar ak ña ak ña yara ñoom loolu du looloo leen jaaxal mais nag moo woon ne ndox mi sobewu na mu ne ko moo tax mu xam mu xam lan moo tax mu mu mu étonné wu ndaw si mu ne ko yonent saa saa moo ñeeñu rek innaha laysat bi najas gis nga muus yi nii <laughs> sobewuñu innaha dëgg-dëgg ñoom mi nag tawaafiina alaykum wa tawaafaat dañoo bokk ci ñuy wër bi di baagante seen biir mooy animaux domestiques lañ yoo xam ne même bu dee man nañ ne ci cosaan bu doon ne sobe la mais dafa woyofal lool parce que di leen moytu saa su ne dafa jafe waaw yeneen may saa xamal nañu nag moom loolu moo tax moom mii du nagas muus parce que ci ñuy baagante seen biir nekk ci seen kër yi di dem ak ñëw. waaw di dëkk ci kër yi di dem ak ñëw di utiliser seen ndab yi ak seen ndox yi ak yooyu yëpp kon nag loolu boo naroon bu doon l'islam xoolal gis nga l'islam moo tax ma la woon fan yee l'islam joo gis mu compliqué xamal ne waajal ko présenté saway même boo xamul euh, tuumaalal affaire bi amal amaana daal euh, affaire bi waru la demee waaw non parce que l'islam compliqué wul inna hada diin yusr yonent may saasaam dana gis nga sama tërëlin bii suñu mode de vie bii ma borom bi sóob neen yii séwu leen ci yusr dafa yomb lool waaw wala yushad diina ahadun illa ghalaba te amul kenn koo xam ne day sañ alhamdulillah ndigalu yàlla yi doo ci demee ndànk di jaay ak kërëk ak jaay lu borom bi jóge ci borom bi di dem ci moom yóbbu innama yuridu allahu bikumul yusr borom bi nee na dëgg dëgg lenn kese la borom bi bëgg ci yéen mooy yomb yomb waaye bëggul ci yéen al usra ay jafe-jafe waaw moo tax ay solution yu brutal yooyu amul ci l'islam xam nga bu bu bu bu bu doon shari a shari o yonent sallallahu alayhi wasallam dane eh, malgré waaye muus yi ñu nekk seen biir ñu ñàkk fee nekk yam sobe nag mais di ko moytandiku dina jafe day jafe lool waaw ndax ñoo dëkk ñooy bokk di dëkk loolu day wane ne muus yi dañuy dëkk ak nit ñi Seydina Abu Hurayra mi nettali xadiis yi lu mu tudd la mooy dàqantala Abu Hurayra parce que yonent bi doon yor saa saa yow bàyyi muus mi waaw moom Seydina Abu Hurayra waaw nga gis ne kii nii nan la ko borom bi jéggale Euh, euh, euh, prostituée bi jaaykatu boppam bi ndax bàkkaar bu mag la nekke mooy njaaloo la dëkke moom loolu la def sax métier mooy métier mais mbaax ruwan la buntu yiw yi dafa bari waaw bul ne diw yow moom de façon yow li ngay def bàkkaar par jour yow moom de façon yow moom tey perdu am ah qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an loolu borom bu wax ko suuratu zumar nga waaye euh, lim def ci bàkkaar mu yonent bay ko yow nga bëgg a ñëw di ne sama jaar yi xam ëppal ngeen di leen bopp ndax bakkaar yu bari yu ngeen yu ngeen lamboo ak yu ngeen dëkke mooy yàlla yu bari laa taqnatu malgré tout bu leen bu leen désespéré wu mu ko min rahmatillah ci yërmande yàlla bu yaatu ji ñi xam ne nee daj na lépp te ngeen yëg ne inna allah gis nga buur yàlla yaghfiru mooy jéggale az-zunuba booleem bàkkaar az-zunuba bokk bàkkaar yi jami'an booleem seet doo shirk surtout nga ko da la koy bàkkaar da la koy jéggal ah, la yaghfiru an yushraka bi loolu mooy ki ga xam ne daa dee jéggalu ko dundu kooku li ñuy wax mais ki jéggalu sinon ban saxaaba mooy nekk jullit Seydina Omar lan la doon def jaamu doon doon jaamu comme li waa Quraysh doon jaamu Abu Sufyan lu doon jaamu lan la doon jaamu lan la doon jaamu mais yu mag yi ñu ci ëpp lan lañ doon jaamu avant li ma Quraysh doon jaamu te dañoo tuub nekk jullit kon ndaw si malgré bàkkaar yu rëy yooyu mu def benn jëf bu rafet la defar waaw ah, ngir wan na ne bul xeeb lam doon wax ci jotaay yee wees walaw frir si na shaat bu kenn xeeb njëkk looy defal fekk bokk addiya boo koy jox kado boo koy jox même bu dee tànku ab ab bàyyi la fii lu même lu ndaw li lim def jël moom ndaw si chaussettam bi nga xam ne ci der la ah xufam def ci ndox jox li nga xamante ne mooy ah xaj bi mu naan borom bi jéggal ko lépp lu mu def ak lan nar a def ci kanam bu jéggal ko lépp xoolatu toppatu ko dara ci métier mu bon moom nga xam ne ci bàkkaar la dëkk di jaay boppam ak lan kay am nga xam ne kooku lépp ba mooy xaram li muy lekk day xaram li muy naan day xaram ndax lépp moom lay ren sa non su ma dakara rajo ashasa arbara yutilu safar yamuddu ilayhi ya rab ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bi haram fa anna yustajaabu li dhalik mooy moom li muy dundee lépp a xaram waaye def na jëf joo xamante ne nii borom bi ci loolu la ko jéggale mboolem li mu def waaw moo tax it dañu ciy gis ci xadiis bii ne nit du nekk ci ay bàkkaar yow nga classifié ko ci waa safara wala iyaazu billaah yow yaa moom asafara ak àjjana bay classifié nit ñi da ngaa xam ku nekk lan la def. ndaw si nii ñi ko xamee loolu xoolal fii ci àll bi la moom daa gis xaj bi foo xam ne ñoom ñaar kese mu defal ko lii amaana day continuer nekkaat fa mu di def la muy def mais ñi muy gis te prudent wuñ jàpp nañ ne kii ku ci prudent wul comme suñu classe bi dem ñu ne kii nii ku yéesu la lii lay doon alors que def na loo xam ne borom bi jéggal na ko te yow yëgoo ko. waaw est-ce que da kat bu nekk lu baax la mu def yow da la koy déclarer wala borom bi da la koo wan yow yaay kat yow yaay al musaytir lasta alayhim bi musaytir waaw <laughs> yow yaa moom nit ñi yaa leen téyam yaa leen nekk seen kii di leen surveiller fu ne mu ko yow li nga man fekk mu ngi def bàkkaar bul kontaan ca la muy def waaw ndax nit du def lu bon nga ciy kontaan mooy na la naqari waaye bum la yóbbu mukk ba nga ne waa ji moom torox na alku na ba faw ba faw yow yow sa soi-disant li nga naan lu baax nga nekk ku la ne dem fii mujj waaw wa inna ar-rajula la ya'malu bi'amali ahli al-jannati hatta ma yakunu baynahu wa baynaha illa dhira' fa ya'malu bi'amali ahli an-nar fa yadkhuluha wa inna ar-rajula la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu baynahu wa baynaha illa diraa fa ya'malu bi'amali ahli jannati fa yadxuluha waaw yeneen tubaab saa saa wax ñu mu leer naññ te nit ki dina jëf jëfu waa aljana ba dara du nekk digganteeg moom xasab mooy dox diggante mu àgg aljana mu def jëfu waa safara dugg safara ci saa si naka woon beneen côté kuy jëf jëfu waa safara. doom na lu bon rek lu ko ñëpp xamee ba muy waaje génn àddina foo xam ne digganteem ak boroomam la def na jëfu xol boo xam ne boroomam loolee jëfu waa aljana la boroom bi gërëm lool ci moom effacé lépp lu mën a léegi ñu xamul la lay wax ah saa de waaw léegi yow xamoo ci dara lenn rek ngay nit li Seydina Omar doon wax te loolu mooy doxalinu Yonent bi sallallahu te Yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu wax. képp ku fi ñëw di ma àtteloo li feeñ li nga fi wane laa lay àttee amaana nag kenn ci yéen dina mën a argumenter keneen ci ba ma jël àqu nit jox ko képp ku ma jox àq boo xam ne jugeel ko ne moo am moo gañe procès bi parce que boo gën a mën a argumenter bu doon tey naan boo gën a am avocat parce que le ténor du barreau de New York la jël waaw le ténor du barreau de de de de de de la jël waaw. ay acquittement la jël parce que am na les moyens fay avocat baax te moom ci boppam dundewul ne dundewul ne moo am tort waaye gars yi jaar ci ay vices de procédure ay nangam ak parce que c'est des experts ba juge yi acquitté ko loolu bopp li yonent moom la yonent bay saasan wax képp koo xam ne amaana kenn ci yéen dina mën a argumenter kenn keneen ñu ñëw ma leen di àtte ci kaw liñ ma wan loolu laay àtte ba ma jël àtteel kenn lenn na xam ne képp koo xam ne jox naa ko àq keneen kooku safara laa ko jox waaw Allahu ko mu leen nit mën naa ñëw nit mooy buy àtte borom bi nekku fi di xool naan zahiru nit ñeen déedéet moom buy àtte li ci biti waaw ñun az-zawahir natawalla az-zawahir li ci biti daal lañ lay wallahu yatawalla as-sarair li nëbbu nag borom bee ko xam li feeñ ci loo ngay àtt nit koo xam ne ci bàkkaar yu mag la dëkk jullit la bañal bàkkaar yu mag ya muy def waaw te bàkkaar yu mag yooyu bu dee yow imaam nga ci dëkk bi yaay imaam bi nga xam ne yaay le grand imaam de dëkk bi kooku bu faatoo ci yu mel noonu yow dañ naan la bu ko jullee bu ko na nag tekkiwul bu ko benn julli jullee non ñeneen ñi dañ koy jullee mais yow parce que li nga représenté la foofu l'islam loolu lay wax waxul ne imam de la fekk julleewu ko day wone waa ji baaxul ku bon la déedéet mooy lam doon def la l'islam di bañ bu dee ku mel ni day def lu ko neex bu demee ñi gën a màgg ci société bi ci wàllu l'islam bi ñooy ñëw taxaw ko loolu day mel ni dañ koy jox promotion ñeneen ñi ay woo def leen lu leen neex mais grawul après c'est l'imam c'est le ki c'est le nangama kii waagee bi bu ko defee déet l'islam nag loolu lay bañ mais sinon dañ koy jullee kay ñeneen ñi dañ koy jullee waaw ñeneen ñi dañ koy jullee képp koo xam ne doo imam sax waaye yow da nga am notoriété bu mag ki lii léegi waxuma loolu bu boo kese ah boroom xam-xam bu kenn ci yu mel noonu façon nit ñu mel noonu dëkkoon bakkaaru mag yow bul dem di bokk ci koy jullee mais na ko ñeneen ñi jullee musulman ordinaire yi lañ ko jullee waaw loolu tekkiwul ne waa ji baaxul de te ci almeeri jullit ñi lañ koy suul par force waaw voilà loolu kese la tant est-ce tuub na loolu yàllaa ko xam suñu yoon newu ci waaw képp ko xam ne tamit ci biti nii dañoo gis ak yéeféer la masu la ne laa ilaha baax na ba déclaré wu boppam ci jullit ñi masuñ koo gis duñ ko gis muy def yëfu jullit du jullit du woor du woor di jot deful yu mel noonu du ko def baax na ba yooyu moom considéré wul boppam sax ci jullit ñi kooku kenn du muusa ka waane bañ koy jàppe jullit kenn du ko jàppe jullit bu faatoo non seulement bu ñu ko jullee kenn du na ko yàlla ko yàlla yërëm kenn du ko suul ci almeeri jullit léegi ne est ba muy génn àddina nee na laa ilaaha illallaah digganteem ak borom boobu suñu yoon taw ci ñun xamuñ ci dara en tout ñu borom bi digal ci wàllu sharia ne ku mel nii doxale leen moom nii loolu la doxal mu nee na na ko mais c'est trop bien pour moom ñun def nañ li ñu war te du ñu ñëw mukk yombal ko yaan borom ne eh. yéen lan moo tax diw ba faatoo da waxoon na laa ilaaha illallaah julleewu ko non non loolu borom ni ñu ko teg laa yukallifu llaahu nafsan illaa wus'ahaa waaw borom bi du gàll benn bakkan du chargé benn bakkan lu dul selon la nga xam ne ses capacités la ko yaatala la mu ko may laa yukallifu llaahu nafsan illaa maa aataahaa yàlla du gàll benn bakkan dara. di ko chargé lu dul caabu ko jox ñun nag joxuñu xam-xamu ñu xam kee est nee na laa ilaha illallah wala déet joxuñu ko kon loolu bu ñu ko laaj. te dinañu fay buñ ko defee ngir moom la fekk julleewuñu ko suuluñu ko ci almeeru jullit yi bu dee ne yawmal qiyaam day dekk nekk jullit parce que waxoon na laa ilaha illallah loolu ñun dara ñu ci fekk borom bi dañuy fay ba pare fay ko moom voilà. lii lii la c'est tellement simple que boo xamee nag yow yow moo waaw nit lu mu nekk nekk ci lu bon maadaama julli la góor jigéen la assassiné kat la lu mu man di doon maadaama ne jullit la li ko fi dugaloon mu ngi koy jàpp ba léegi sa waay jullit la xullu nag darleen après bu deewee wallahi ci ci ci ci almeer lañ koy dugal kenn la ko dugalul ci àll ba sànni ko fa ci almeeru jullit yi lañ koy dugal leen na kese nañ ci mooy képp ko xam ne kilifa nga ci diine borom xam-xam nga ku am cër nga ci diine bul fekke buñ koy buñ koy suul ak buñ koy jullee loolu fekke la waaw kanta waxi caaxaan ay ñoom diw walla loo xam ne ut ay almeer yoo xam ne naan walla les almeer yi nga xam ne ñoom ay façon jaam lañ ñoo fay nekk fii almeeru gor yeeg walla iyaazu billah loolu yëpp yëpp yu réer yooyu mooy la jaahiliyatun fil islaam ba'da ba'da an jaa'anaa rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam ndax jaahiliya daa amaat ci lislaam Sénégal yooyu ñaan diw bam ñoom buñ gaañoo ñoom ca fële lañ leen di sa duñ leen dugal ci almeer yi parce que waaso yu mbokk wala tribu mbokk wala parce que ñoom géwél lañu wala ñoom ñaangam lañu yëfi caaxaan yooyu mooy lan ñooñu xamuñu tus wallaahi xamuñu dara waaw kon nag gis nga kon bu kenn xeet lu baax yoonu yéew yi dafa bari waaw ndaw si moom bokkul woon ci ñuy def yu ne gaañ yi ci lu baax baax na ba lu bon lañ ko xam mais nàndal gu mu nàndal hein lu am res wu tooy muy ab xaj bu maroon borom bu jéggal ko ci waaw yow picc mi nga romb mu sonn lool waaw parce que am na benn benn kiiwam tàngam yàqu na walla wadd na waaw nga gis muy për për gola benn menam waddana nga mën koo jël tegaat ko fa te doo kii nga def ko nga teggil ko coono boobu nga xam ne saa bu naree wàcc ndax am na lu bari lu fi nekk mu ngi daw rek di kii ndax saa bu kii ñi fi nekk daa bari bala ngeen koy toj di ko jéggi nga jël ko ndànk boo mënee yéeg wala ajal ko ko ci kaw tàgg teg loolu xoolal jëf jooju borom bi mën na la cee yërëm jéggal la ci loo mën a def ci bàkkaar yi ñëw ci ak yi nga yi waaw kon nag yoonu yiw yi bari de fa shakara allahu laha am na ah am yoo xam ne imaam an-Nawawi waxu ko foofu dane fa shakara xaj bi ci boppam moo sant ñaan yàlla mu santal ko ndaw si mooy mun mu mu gërëmal ndaw si jëf bi nga xam ne moom la jëf moom la ko jëfal ko waaw lool <laughs> waaw mooy xaj bi ci boppam ah ñaan boroom bi waaye na sant kii waaye kii mu ko defal allahu akbar waaw léegi yow bu dee bàyyi mañ lañ lay wax ci lii lan ngay xalaat ci nit nga romb nit ku sonn amul lum lekk amul lum naan wala nekk ci ay difficulté yu metti mu ngi feebar ba daanaka boo ko xoolee sax sa sa rongo ngi waaja tuur bu doon nit nga nga ne médecin nga ñu andil la ku mel noonu nga ne du ko daal waaw fay leen ba bare ba leen fay xam leen fay wallahi alhamdulillah mais kooku nit la wala mbaam muy taxawaalu na wallahi kooku mbaama ko tane waaw wallahi kooku mbaama ko tane waaw wallahi kooku mbaama ko tane waaw te wax ji diirul de xam nga yéen may sasam dinañ gis xadiis boobu bi nga xam ne ci lay wax naan ki nga xam ne day wax ci ajjuma imaam bi xutba kooku ka masalil ximaar yaxmilu asfaara waaw mooy yow imaam baa ngi xutba nga wax kese yoreet lay sasam nee nga yow yam mbaam ni yenu ay sëf yu gànjaru ay livres précieux mais xamul la mu yenu mooy lan mu ne kooku misaal moom la lan ngay xalaat ki nga xam ne lii lay def ay nit ngir ci mbaax la ko taxe nga naan man bul ne affaire bi diir na de te alquran wax lu mel noonu ci gaa yi nga xam ne ñoo weddi yàlla waaw mathalu alladhina hummilu at-tawrata thumma lam yahmiluha ka asfara ñi nga xam ne nangu dañ leen a chargé jox leen yéeg leen ne leen tawraata ji doxe leen ko dunde leen ko dee ko doxe dëfe leen li ci ne tey ay tere ñu bañ koo appliquer waaw mu ne ñooñu ka masalil ximaar yi ñoom mbaama yem waaw boo xam ne day yenu ay sëf yu baax yu précieux waaw yaxmilu asfara léegi kii xam lii ne jullit la ñu war a def lu yiw même bàyyi may dangaa boo defee ci yoon yiw am dara mu xam yooyu yëpp ba pare di comporté woon yi mooy moom lañ ko yenn ne ko doxe ko lu baax yooyu nangu koo doxe kooku ko masalil ximaar kooku mooy comme ximaar wallah kooku mooy xam nga ne mbaam a ko tane waaw muy wow xol yooyu laa xamul nañ ko ay nit ma ne teg ko rek walla parce que bi ñu fay nga indi la ci bu boobaa di nga xam est ce que bëgg nga comporté woon yow ni nga doon comporté woon ñeneen ñi ñu ne na fay te gaa yi yow xamuñu la dañ laa jangat jangatee rek gis nga inconscient ci mbedd bi indi la ñooñu def la ni yow ni nga doon def ne la hey ne yéen ci ngeen fendi nag na fay laata ñuy kii gaa yi naan ah ñun ñun fii lañ mooy ah kon xamu ngeen garaawul bàyyi leen ko fii wallaahi nag dee wala lu tànn. bi ma man nit ñi façon yi ban ana lan daw ban dal dereetay daw ci seen seen yaram wallahi waaw waaw gis ñuy sollu sa yoon new ci dañoo mujj miin la misère di gis ay nit yi souffrir dañ koo miin a miin ba suñu xol yi daa mel dañ leen anesthésier wallahi fii dara amul benn sensibilité yow boo jëlee affaire bi choqué la nga gis kenn koo xam ne waaye mu ngi dund dund ku metti gaa yi bi pasar pasaree alal yi ci ay xew ak lu nekk boo ñëwee def remarque bi wan noon diw mii man de diw damaa dem seetu ko mais seet bés boo leen waxee lool ñu foog ne daa feebar bés bu ñëwee dafa dem xool dañ naan yow yaa ñuy yàq kii nga xam ne nii la xam lii la ne yow. mooy xoolal parce que dañoo miin lu yées waaw di gis ay nit ñuy souffrir di nekk ci métti dañ koo miin miin miin ba jàpp ne lii mooy normal laissez les souffrir li ngeen xam wal iyaadu billaah te ku la naroon a souffrir loo fu nekk ñu dégg la. waaw ndax nañ dellu ci suñu borom xam na li borom lii yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax. fii kulli kabidin rotbatin ajra ha Allahu akbar boroom res wu tooy wu ne boo ci defee yiw te yàlla tax am nga ci pay Allahu akbar kon nag ñu yem noonu kon bu ñu xeeb dara ci lu baax gis nga buntu yiw yi ni mu bare kon nag ah ñu yem noonu ci xadiisu cent vingt six la woon muy xadiis al-ashir inshaa Allahu taala bii di ñëw ñu jëlaat beneen xadiis boo xam ne wa anhu la ba léegi muy daal imaam